mu ngi tuddoon samura ibn jundubin ibn hilaal ibn harij ibn murra ibn hasan ibn amr ibn jaabir ibn xushayn ibn la'y ibn usaym ibn shamx ibn fizara al ibn fazara al fazaari wala al fizaariyu radiyallahu ta'ala anhu loolu doon turam di seydina samura di doomu ku ñuy wax jundub jundub di doomi hilaal hilaal di doomi xarij moom nag ci waa alfizaari ci waa eh, ban ci waa ñooñu la bokk tribu boobu di waa banu fizaara wala fazaari alfazaari dañuy fazaari moom nag dàkkantalam moo abu suleymaan moo doon moom seydina samura ibnu jundub radiyallahu taala anhu wa ardaa moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi dane moom a samura bi da ngay gis alfizaari la wala alfazaari moom ci lamsaar yi la newoon fa la bokkoon waaye du dafa bokk ci ñoom waaye dafa nekkoon ci seen allié yi comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daal di wax mu ne kaana min xulafaa'i al-ansaar qadimat bihi ummuhu ba'da mawti abiihi fa tazawwajahaa rajulun min al-ansaar imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abiihi mu ne mu ne kaana min xulafaa'i al-ansaar mu ne samura bii samura ibn jundub radiyallahu anhu bokkul woon ci waa lamsaar mais ci seen alliés yi la bokkoon ñi nga xam dañu amoon pacte ak lamsaar yi nan la fa ñëw ne nan la fa ñëwee ba am ak ñoom pacte mu ne qadimat bihi ummuhu ba'da mawti abi mu ne ginnaaw bi bàyyam génnee àddina ndax moom ci waa bani fizaara la bokk ah, bi baayam génnee àddina moom seydinaa Samuratu ibn Jundub ci la ko yaayam indee foofale ci waa Lamsaar jóge seen dëkk ñëw Yasrib ba mu fa ñëwee nag moom yaayam fa tazawwajaha rajulun min al ansaar am benn góor lii laata lislaam la woon boo xam ne ci waa Lamsaar foofale ci waa ahlu Yasrib daldi koy denc moom yaayu seydinaa Samura ibn Jundub moo tax moom noonu la amee alliance ak ñi nga xamante ne mooy lamsaar yi ndax ñoom ñoo takkoon yaayam moom seydina samura ibnu jundub mu daldi nekk ca ñoom bi nga xamante ne nag ci la xare yi am moom ah, dañu ko indi Uhud bi mu amee da génnoon ànd ci ci armée bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu defee revue troupe gis ci Samura mu ne déedéet mu ne déedéet kii nañu ko nañu ko delloo ah li imaam Ibn Hisham wax raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xamante ne ci lañ ne nañ ko delloo moom Samura ibn Jundub ah moom ak Raafi ibn Xadiij la woon radiyallahu anhuma te quinze lañ amoon gazwatu Uhudin ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Raafi kat tireur d'élite la mu ne kon Raafi man naa ñëw ñu ne ko nag comme que bàyyi nga Raafi mu ñëw Samura nag moo man Raafi am na ci beneen riwaaya boo xam ne imaam ibn isxaaq moo ko tudd boo demee ci al isti'aab bu imaam ibn abdil bar al andalusi raxmatullaahi alayhi moom dane a kaana rasuulullah ya'ridu ghilmaan al ansaar fa marra bihi ghulaamun fa ajaazahu fil ba'th wa 'urida alayhi samurata fa raddahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko doon gaaral goney lamsaar yi mooy Uhud bii la woon fa marra bihi ghulaamun am ku ko romb fa ajaazahu fil bansi mu daldi ne kii mën naa dem moom moom nañ ko retenir wa urida alayhi samura ñu daldi koy présenter samura faraddahu mën a déedéet kii delloo leen ko fa qaala samura ne ko laqad ajazta hada waradatani walaw saratuhu la saratuhu mu ne ko yow de mu ne yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga kii nii nga permettre mu génn ànd ak yow de àggi fa nga jëm bu ma songoo woon ak moom maa koy gañe xaala fa duunakahu fa saari'a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko lool la kon nag songoo leen ma xool kan moo man bu ko defee bu dee ne di nga manam déet sa fa saraahu samura fa ajaaza samura daal di gañewaa ji mu ne ko kon wax nga dëgg yow man nga ànd ak ñun ah, moom nag kon keroog noonu la deme fi nga xam ne mooy ghazwatu Uhud bokkoon ci ñuñ delloo woon waaye mujj gi bi ñu waxee lool ci riwaaye bële ak bii mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam da ko mujj permettre mu génn ànd ak ñoom dem ila ghazwatu uhudin ah ginnaaw gi moom seydina samura radiyallahu taala anhu wa arda ah bokkoon na ci ñi nga xamantane nii dund nañ dund goo xam ne gu yàgg la yone moom nag mu ngi ne woon Basra la ne woon muy bon siiw na mooy bas mooy fi ñu naan Basora tey Basra fële ci sudu Irak Basra dëkk bu mag boobu nga am Kuufa Basra euh, Baghdad yooyu Basra nag moom foofu la ne woon Eh, ci jamonoy seydina muawiya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dafa doon wutu des fois ki nga xam ne moo fa jiite woon di ziyaad moo mële ziyaad mu siiw mi rek eh, bu ma soona war a tukki moom da ko doon wax mu daal di koy jiite fi nga mu daal di assurer intérim bi ginnaaw bi kuufa waaye naka noonu basra tamit naka noonu moom nag seydna samura ibn jundub foofu la newoon muy basra ah moom nag ay xadi ay xadiisam dangay dégg kii bu siiw buñ naan ku ku yàgg dégg euh, bon pas waxuma dégg xadiis nii ñu koy wax nii rek de non non non mooy euh, nga xam-xamu xadiis nga dugg ci bay bay jàng ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ilmu rijaal voilà bu boobaa loolu mooy ku ku xam-xam-xam boobu te di ci yëngu mooy masala bi masala bu siiw la muy xadiisam yi est-ce que Basri dégg na ci Samuratu ibn Jundub directement wala déet est-ce que daje na moom loolu noonu boroom xam-xamu xadiis yi dañ cee wuute même bu dee ne mooy ne daje na moom ci ñaari xadiis yoo xam ne am na ñaari xadiis yoo xam ne moom leer na këniñ moom Seydina Al-Hasanul Basri ci Samura ibn Jundub la ko jële direct waaye est-ce que yeneen yi muy nettali ci moom da koo faa dégg wala daa am li nga xam ne mooy intermédiaire loolu fa la bi am waaye li gën dëgër mooy Seydina Al-Hasanul Basri bu nga xamante ne nii euh, mu dane dafa jële ci Seydina Samura loolu day wane ne ci moom lu ko jële comme yi nga xam ne nag amul sikki sàkka mooy ñaari xadiis yu siiw yooyu di xadiisu al-aqiiqa nga xam ne bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam Seydina al-Hasanul Basri radiyallahu anhu wa arda di taabi'i bu mag boobu jële ko ci Samura ibn Jundubin muy xadiis boobu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane alxulaamu murtahinun bi aqiiqati tudbaxu anhu yawma saabi' wa yusamma wa yuxlaqu ra'su mu ne moom euh, Seydina Samura yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane xale bu nekk dañu ko mooy ne xar miñ ko aqiiqa biñ ko war a defal rendil ko dara dañ ko ko war a defal boo xam ne tudbaxu anhu anhu yawma saabi' septième jour bi wayu sàmmaa ñu tuddee ko après ñu daldi wat boppam loolu nag euh, mooy masala yi jëm ci aqiqa yooyu insha allah comme niñ ko waxe woon bu ñu àggee ci ganek àdduna seydina al hasan ibn amir al mu'minin ali ibn abi taalib radiyallahu anhu al jami' bu ñu àggee foofu insha allah dinañu gën a ñëw ci masalatul aqiqa li jëm ci wàllu euh, ngénte tudd doom ak yooyu Euh, est-ce que nit ki moom moom par force bu juddoo ci jour bi non septième jour bi rek lañ ko war a tudd ainsi de suite ak yi jëm ci yooyu ak dagg karaw geeg nan lay demeeg yooyu ak liñ koy rendi la xar yeeg wala ñu mel noonu loolu lépp insha allah bu ñu àggee foofu dinañ dugg ci masala yooyu utal ko ay bunt boo xam ne ci moom rek la ñuy wax insha allahu taala xadiis boobu noonu leer na ne te imaam Abu Dawud moo ko solo imaam ahmad it soloo na ko imaam an-Nasaa'i imaam at-Tirmidi sanadam bu saxiix la na ko noonu imaam al-Buxaari yi soloo na ko boobu mu leer ndax imaam ibn Sirin dane dafa yónni benn taalibeem ne ko demal nga laajal ma alxasan mooy imaam al bu ñu nee rek ci boroom xam-xam yi mooy alxasan imaam alxasanul bas alxasanul basri lañ ci jub waaw alxasan jooyal ko mooy imaam alxasanul basri radiyallahu anhu imaam ibn sirin di muhammad ibn sirin taabi'i bu mag boobu moom it te aayoon ci gént firi gént te mu ci muy boroom xam-xamu xadiis bu yéeme muy imaam ibn Sirin Muhammad ibn Sirin dafa yónni benn taalibeem ne ko demal nga laajal ma imaam al-Hasanul Basri mimman sami'a xadiisan aqiiqa laaj demal nga laajal ma ko xadiis bi muy nettali ci aqiiqa jëm ci wàllu tudd doom ay yooyu rendi xar yooyu pour ki juddu ko fo ci ci kan la ko déggee nee na fa sa'altu taalibe bi nee na ma dem laaj Seydina alxasanul basri ne ko ah sama sëriñ de ne ah sëriñ bi de moo ma doon laaj imaam alxasanul imaam Muhammad ibn Sirin moo ma doon laaj sa xadiis bi ngay nettali doon foo ko déggee mu ne ko min Samurat ibn Jundub te loolu imaam al ko maa ko ci Samurat ibn kon loolu leer na ne imaam alxasanul basri dégg na ci moom ñaareelu xadiis bi euh, mooy bi nga xam ne boobu amul wuute këne ya imaam alxasanul basri ci moom la ko jële mooy xadis bi nga xam ne imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi moom moo ko solo mu jaar ci yoonu hushaym moom mu jële ko ci xumayd xumayd jële ko ci seydina imaam alxasanul basri radiyallahu anil jamii mu ne xaddatanaa samura xaala mu ne Samura de moo ñu nettali ibnu Jundub xaala nee ah. mu ne imaam alxasan dane qaala jaa rajulun ah, dane dafa am benn waay bu ñëw fa qaala mu ne inna abdan abaq abiq dafa am benn jaam boo xam ne dafa fugitif dafa daw dafa rëcc jaam bu mu amoon mu rëcc dem wa innahu nadara in qadara alayhi an yaqta'a yada moom mu nizar ne gis nga bis bu ko jàppee bés bu jàppee jaam boobu rëcc daw dina dagg loxoom fa qaala alxasan imaam alxasanul basri nag ne waa ji ah xaddatanaa nettali nañu samura Samura n Jundub moo ñu nettali qaala nee na qallamaa xataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiihaa sadaqa wa nahaa 'anil muthla mu ne néewaana yonent bi salaam def benn xutba sermon def benn sermon lu dul dina ci digle saraxe Allah Allah ay waay ndax ñoo ngi saraxe waay waaye wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuuna la suñu boroom wax ñun ñoo nay yaa subhaanallah alladhiina yabxaluuna wa ya'muruuna an-naasa bil buxl ñun bu ñu yemoon ci suñu nay bopp sax mu moom loolu garaaw la mais dégâts yi du nekk des dégâts collatéraux mais ñun yaa subhaanallah du ñu saraxe du ñu def dara te ku ko nar def ñu ne bool yow gis nga nag taalibe yi wala gis nga ñii ñii am nañ doole mën a liggéey boo leen toppee da ngay mel ni ñoom lu leen teree liggéey ku ñu gis nga war koo defal dara rek nga ne waaye il faut lutter contre l'assistanat ah nit moom xamal ko métier ko mu mën a napp moo gën nga koy may jën waaye yow yooyu yépp muy wax yoo xam ne boo seetee ci biir tem nga ne ci kaw nii dëkk la xam nga nit nga xamal ko métier moo gën mais waaye yow bu dee yow maroo ko xamal métier nag lii du urgence sarax ko nga nga nga dégg waa ji di la wax yooyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam qallamaa xataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa nii waana lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam def benn sermon xutba lu dul dina ci digle saraxe ngay waaye saraxe li li muy li muy fegal musiba yu nar dal ci jaam bi bari na de laa ilaha illa musiba nar mar nar naa mën a këpp ci jaam saraxe bu mu taxaxe tax loolu dox digganteem ak musiba googu mu daldi agsi ci moom waaw ah mu ne moom Seydina Samura wa wa wanaha anil musla yonent bi alayhi salaatu wassalaam tamit néew na defu xutba lu dul dina ci digle saraxe ba pare mooy da am lu muy digle c'est rare mu def xutba sans mu digle ne dee leen ayyuhan naas nit ñi dee leen saraxe waaye néewaala lu mu def xutba lu dul ne dina ci tere musla xam nga musla mooy lan mooy mutiler mutilation jàpp nit di dagg ay loxo bi dagg surtout ñi nga xam ne rey nit ba pare di ko décapité jël loxo bi dagg dóor tépp mu dal fee nga kii dagg bopp bi dagg cër yi loolu yonent nee na nii waana lu yonent bi alayhi salaatu salaam doon xutbata lu ko tere nii waana nga déglu xutba yonent bi alayhi salaatu salaam fekke ko lu dul balaa jeex dina ci tere loolu yaa subhaanallah waay waay waay xoolal monde bi léegi xoolal monde bi ñaata ay organisation walla ay mouvement yoo xam ne dañ naan dañuy jihad ngir yàlla ngir li takuna kalimatullahi yel ulya loolu lañu wax waaye xoolal yi nga xam ne moom lañuy wane ci télé yeeg ci média yeeg ci réseaux sociaux yi jàpp ay nit di leen décapiter yaa subhaanallah yaa subhaanallah loolu laa la doon wax naan man moom góob ma ko woon ba ni ma sama sëriñ di waxee Cheikh Mouhamad Moustapha hafizahullah di ma waxee ne man it gëw ma ko woon mais dama gis ay ay cheikh yoo xam ne mooy ñoon manoo leen tuumaal li ñii dañ ko xam nga bu man ndax dama ne ko média yii man média occidentaux yi wóoluwuma leen mais ñi mu ñi ne ñoom la gis ñu wane ko cheikh yooyu mooy ñoom yoo xam ne ci pays arabe yi lañ ne te tamit mooy ñoo xam ne xamoon ay caaxaan moom du ci dugg te tamit amuñu benn intérêt naan dañuy wax loo xam ne du dëgg ñoom moom dëgg la ñuy wax voilà ñoom ñu wane affaire yi di dugg gaa yi ci loolu ñuy def di décapiter nit ñi ci la door a gëmee ne affaire bi am na manit ba ma ko waxee ma gëm leen léegi xoolal yow naka ngay kiiwe affaire yu mel noonu noonu noonu ñu mel noonu nga xam ne nii lañ lépp dañuy def ngir yàlla allah daal di rey de décapité ay nit rey nit ba pare yeew ko ci ay oto ay pick-up di ko dawal ci ci di ko di ko drainer ci ci ci ci ci ci désert bi dagg loxo yi dagg yaa subhaanallah waay waay ñooñ xanaa dégguñ lii dégguñ li Seydina Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu qallama xataba an-nabiyyu xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa wa nahaa anil musla néewaana xam nga lii day wane ni xoolal nit yonent bi alayhi salaatu salaam doon insister qallama ak néewaan lu mu doon def benn sermon lu dul dina interdire la mutilation yow ki ngay rey dee na ba pare. dee na ba pare ñu jàpp di dagg jël awraam dagg jël ay bëtam fëq ko dagg bopp bi teg fële dagg nopp yi pour dans quel but yaa subhaanallah après nag kooku jàpp ne moom moo gën lu mu jëf ci bés boobu amul kenn ku ko gën jëf ci bés boobu yaa subhaanallah Allah Seydina Ali ibn Abi Taalib da doon wax radiyallahu law kaana al faqru gis nga nit ki yee ñàkk bu doon nit dinaa ko dinaa ko descendre mooy dinaa ko dinaa ko rey waaye mën nañoo wax de gis nga ignorance l'ignorance bu doon nit dinañu ko descendre ndax mooy mooy yi muy moo bay dangay def naan damay def ngir yàlla ndeke yow li ngay def c'est complètement opposé ak li sa boroom digle te il suffisait nga jàngi bala ngaa dugg ci dara bala ngaa dugg ci dara waaye noonu ñu wone ngeen def ko mise en scène macabre boo xam ne léegi yow je me demande naka nga mën a woowe léegi nga foog ni sa jëf jooju ci la nit ñi embrasser l'islam bi ngay woote non non non looloo tax ñu naan diine de feu et de sang la yow xanaa xamoo li ngay def xoolal image yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon sàmmonteeg image yu diine ji daani ya rasulallah adrib unuqa hada almunaafiq laa laa uhibbu an yaqula an-naas inna muhammadan yaqtulu ashaaba ñaata yoon nga dégg loolu ñaata yoon la seydna Xaalid ibn al-Walid ñaata yoon seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhuma naafiq ba lan la ko waxoon da'u xaariji yi maamu xawaarij yi bàyyi ko ba mu waxee yonent bi alayhi salaatu salaam maanu woo tangoon ba léegi suba ba léegi maa ngi lay xool ngay séddale waaye maandu woo ci li ngay séddale mu ne ko way xat kan mooy maandu bu ma maanduwul seydna Xaalid ibn al-Walid beneen riwaay bi seydna Ali euh, Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu maa ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam da'ni adrib unuqa haadha al-munaafiq bàyyi ma ma fëgg doq naafiq bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne déedéet ndax benn bi ñëwee mu ne sa yaxruju min di di haadha ar-rajul qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa tahqiruuna siyaamakum ma'a siyaamihim ilaa axiri alxadiis mu bañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bañ voilà kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi mu ne booyo déet déedéet déedéet loolu du ma ko def ndax bëgguma bu leen ko rey ndax laa uhibbu an yaqula an-nas inna muhammadan yaqtulu ashaabu ñoo xam ne crime biñ def kooku moom li mu def mooy àtte ah, mooy ñu rey ko képp ku ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow maanuwoo kooku àtteem ah, mooy ñu ñu baggu bopp ñu dagg bopp mais yonent bi alayhi salaatu salaam dañu diir ndax bëgguma ñu nit ñi xamul l'islam dañu naan Seydina Muhammad ndekete moom day rey saxaabaa mi yow bu dee loolu xoolal loolu xoolal loolu te loolu loolu du jeex du jeex ay exemple yu mel noonu yow nan ngay kiiwee décapité ay nit def ko ci internet bi fu ne ba pare ne gars yi dañoo war dugg ci l'islam nan lañ ciy duggee nan lañ ciy duggee ak ces images là mais c'est c'est terrifiant ci lan nga leen di woo venez faire comme nous venez décapiter les gens loolu nga leen di woo yaa subhaanallah kon Seydina Samura boobu xadiis bi bokk na ci yi nga xam ne leer na ne Seydina al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu jëlee ko ci Seydina Samura ibn Jundub kon moom waxoon naal dafa newoon Basra la wàccoon di après mooy ginnaaw mooy jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ku taroon la nag moom Seydina Samura mi ci xawaarij yi muy espèce u nit ñooñu ñu la wax sànq yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne dina génn ci ndiggu waa ji ki ne woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam euh, ne ku ku ku ku mujj ku mujj ku ku ku kii dina génn ci ginnaaw ndiggu waaj yi ay nit xam ne yéen saxaaba yéen du man du yow mi may déglu du keneen yow Seydina Seydina Abu Bakr Siddiq la yow Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abu Zar Seydina Mu'a Seydina Seydina Mu'adh ibn Seydina ñooñu ñépp la ne gis nga yéen Seydina Abu Muusa al ibn Ummi Abd Abdullah ibn Mas'ud ibn Umar ñoom ñépp tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim yéen bu ngeen bu ngeen jullee yéen bu ngeen gisee naa se ci xawaari joo di julli yéen ci seen bopp seen julli gi ngeen julli julli deen koy xeet am ñun ñun julli comparé ñun defuñu dara ndekete yoo château de cartes la rek du dara apparence la dara baaxu ci du weesu fii de laa yatajaawazu du dépasser seen put yiñ ko doon jullee du fa dépasser du dépasser fenn ñooñu nag xawaari jooyu moom mii di Seydina Samura ku taroon la ci ñoom ñu ku taroon la ci ñoom ku taroon la ci xawaari jooyu yeneen ci bu leen fekkee mooy kii leen di njëkk a xeex ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen daldi woon faagaagal waaye desoon nañu ñoom xawaari ji te seen jëf ba léegi ju ñaaw du deñ di nekk ci umma bi ba léegi nii da ngay gis xeet yu mel noon ay xawaari dëgg feeñ ci réewu jullit yi nga xam ne boo leen gisee yow seen pratique religieuse yow da ngay xeeb sa bos comme ni yonent ci ma lay sar saam wax waaye nag xam-xam moo fa newul moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la xoon Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bàyyi bàyyi ma ak ñoom bàyyil ma dem jox ma ndigal ma dem gisee xawaari ji jamonoy eh, Seydina Ali bi nee xalifa xawaari ji ne woon foofu noonu ay Kufa ci Basra yooyu mu ne ko may ma Basra bàyyil ma dem mu dem mais seen masala yi ñuy jàpp leen la ñuy xam téye ci mooy ci ne ku gisul ni ñoom baaxoo tey baaxoo googu mooy fexe la cee def yéefee ba jar naa rey noonu lañ def ba rey Seydina Ali ibn Abi Talib doon jéem a rey Seydina Muawiya far far mu rëcc rey ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu ndax ñoom mooy doo yéeféer nga te boo xasee nekk yéeféer ci ñoom même boo taxawee ci jàkka ji di julli ab naafiq buy julli nga yow damu ko xalaal sa deret dagam na bu yàgg loolu moo tax ñi comprendrewul dara nag moo tax suñu jamono jii ñu nekk ñoom ñoo yéemu naan mi naka la ay nit mën a fekk ay nit ñuy julli biir biir Bagdad biir Arabie saoudite biir Liban biir Syrie jour ajjuma imam bi xutba nga gis benn kamikaze bu fa dóor bomb gaa tas te ñu ne au nom lañ ko def ba pare revendiquer ko mooy loolu ñi xamul dëgg-dëgg ñi xamul lis ñi xamul maaxallaa maaxallaa xamul daa moo tax on trouve pas des des ñun ñun suñu questionnement yi am yëpp amuñu réponse ndax jànguñu léegi fu ñuy jéem a xam ne ay orientalistes kazzabun yu bari ñi nga xam ne ñu ci ëpp ay waxkatu lu amul lañu seen ñoom it seen idée lañ ay fanatiques ñoom it ci seen côté idéologique même bu dee ne ñoom moom duñ jël arme mais idéologiquement parlant ay fanatiques lañ ndax ñoom benn seen façon. seen façon yooyu méthode la yor boo xam ne nee moom lañuy appliquer ci terrain yi dañuy am ay préjugés ñëw appliquer ko seen méthode yooyu ci science sociale ngay jàng ba kële ñëw indi contre la méthode contre la méthode mooy ni yow da ñëw di dem fenn yoraale say bagage ne man bu ma nee nii laa koy tërale te mbir yi demewul la mbir bala nga koo dañ koy xam ba pare est-ce que yow sa méthode yi nga yoroon avant dina dox ci bii wala déet mais nga ñëw lu ñëw man sama laboratoire laar boo xam ne nii rek la mën a traité mbir ku ñëw ma dugal la foofu bu baaxul mooy baaxul bu ko man na traité baaxul ñoom it ay kànnaa buuna lañu moo tax seen seen analyse yépp c'est presque faux léegi nag ci ñooñu la ñuy mujj tourner ñoom la ñuy woo ci plateau télé yi di leen woo ci rajo yi bu dara xewee ñuy jéem a expliquer loo xam ne xamuñ dara ndax xam nañ quelques moo arabes ak naan way man moom Muhammad laa tudd way je suis jeune je né en Algérie way j'ai fait mes études là-bas j'ai fait mes études en Algérie ça veut rien dire ñun ay complexe lañ mooy ne mbir yi loolu xam-xam bi moom gis nga nit ku nekk man man euh, man nag bon jaami'u Medina laa jóge jaami'atu Medina laa jànge yooyu da gis ñu bari ñoom buñ gisee loolu rek dañuy non mbir mu di lool lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa zahiral wajhi wad dami wala lool li mu waxoon mooy ne gis nga nit moom sawaay pëndal yi yëpp jaru ko na wax rek ñu xam na jëf te wax ñu xam ndax kii xam naan xamul quant man je suis donc sorti de d'Oxford yooyu amul de Harvard yooyu dindil sa air yi ngay rouler yooyu waxuñu ko yow defal ñu gis pratiquer defal ñu xool waxal ñu dégg ndax xam ndax yow xam nga am xamul léegi njàng mi daa ndax mi yow yooyu nit nit nit ngir mu xam jarul muy jaar ci daara yi ah. non yii ñuy wax nii yooyu pour am diplôme kese la pour am diplôme kese la preuve bi mooy sa sa cours cours ya nga jàngoon licence ba nga newee doctorat fa wax ma la doctorat première année de licence ba nga defee premier semestre nga fàtte yow second semestre ba nga ci nee nga fàtte la nga jàngoon premier semestre ndax yow l'essentiel moo doon nga am bon nag génn noonu lay demee cursusam yépp bañ na docteur la mais loolu dalaa def borom xam-xam mais defu la ko am nga diplôme bien sûr mais amoo xam-xam à dire amoo xam-xam léegi nag bu ñu kenn rey waaye magistère la am feew ak waaye fee non l'essentiel mooy ne ana lan la lan nga xam waneel waaw les livres au feu le savant au milieu ñu xool yow loo man loolu moo tax gis nga l'ignorance fi mu dugal gars yi dafa bari ñun suñu àddina bi lool la alors que yow boo xamee ne gis nga gars yi seen idéologie mooy idéologie ñu bari mooy idéologie xawaari ji booy wax nag gars yi naan non du ñuy xawaari yow est xawaari jii nii bu ñu la doon wax doon ñoom dañoo nanguwoon turu xawaari mais moom la ñu l'hypocrite nga foog na yow naafiq mos nangu nañ ko nga ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga foog na yow bëggoon na ko ne Abu Jahl daa bëggoon ko wax Abu Jahl mais pourtant moo c'était lui Abu Jahl le vrai. mais man woo est naan mbir mi bala moo nekk ci këni nii rek daa fekk waa ji nangu déedéet moo tax gars yi gis nga l'ignorance googu ñu am moo xamee lool nag yow ñu ñi amoon les mêmes idées ñoo rey Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo ko fekk comme niñ gisoon tarjamaam mu de muy muy wër ci mbedd Kuufa yi di yee ñi ngir ñu jóg julli fajaat ñu dóor ko jaasi ñu ndax lan ñun suñu idée bi àndu ci def na lii ñun ànduñoo moom ci idée boobu kon léegi yéefér la da kiiwam deretam dagan na ñu dem rey ko ñaata saxaaba lañ liquider ñaata saxaaba lañ rey ci loolu mais yow bu dee yooñu ñu borom idée yooyu Seydina Ali ibn Abi Talib ya lañu nangoo faat Seydina Ousmane kan moo rey Seydina Ousmane lu dul loolu mel noonu rek c'était les mêmes même rek même idée yi war rek Seydina Ousmane nga xam ne ndox mi nekk Medina moo ko jënd jox ko julli ñi ndox moomu noonu ñu mujj tere ko ko ne ko doo ko ci doo fi naane ci ndox moo xam ne kat ndaxa mu na ya subhaanallah mu ngi mel ni ñu ne lyonnaise des eaux lyonnaise des eaux le Seydina Ousmane jël ne lyonnais yi waxuma la lion de rhône yéen ñépp région bi maa leen di jox ndox kenn du fay ñu dem ba ñu biir ba àddina soppeeku ñu ne ko yow ndox moomu sax coupé nañ sa sa robinet kër doo fi naan mu mar kaas bu mu naan rek ñu ne ko doo ko fi naane mais ñi ko rey noonu doon ko tere lool lañ ñeen idée lañ yoroon yurul idée yi fanatis yooyu fanatique tig yooyu ak yu borne yooyu ak yi nga xam ne pourtant jàppoon nañ ne ñu ngi defar ngir l'islam moo tax waaja waaja xoola waaja yaa subhaanallah waa waaji nga uh, uh, ban taabiyee moo ne damay wër kaaba gi day dégg benn waay mu naan mu naan mu naan maa ngi naan day ñaan yàlla di taal loxo yi loxo yi am problème dafa am problème mel ni ku xaw a gaana mu naan allahuma di ñaan naan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan waaye xam naa ne li ma lay ñaan doo ma ko defal nee na mais ma ne subhaanallah daal di ñëw ci moom ne ko mais góor gi looy wax nii mu ne ko ndax man dama bokk ci ñi nga xamante ne nii taantu dama jam Seydina Usmaan wax jam yu bari yoo xam ne nee na yenn yi pour l'islam yenn yi pour moom ba mu ko defee loxo bi yàqu moo tax mu naan moom ci boppam reconnaître na crime bi mu def moo tax muy ñaan yàlla naan maa ngi lay ñaan te xam naa ne doo ma may li ma lay ñaan mais ñun ñëpp lan moo leen yóbbuwoon ci loolu lu dul l'ignorance lu dul l'ignorance qallama xataba rasulullah sallallahu alayhi wa illa amara bis sadaqa wa naha anil muthla rawahu ahmad imaam ahmad ibn hanbal muy xadis boo xam ne bu wér mu jaar ci qataada yaa subhaanallah xoolal ma rek xoolal ma lool kon nag gis nga euh, l'ignorance bi metti na nañu jàngite bañ a ba bañ a fo yi ñun duñu jàng ndax duñu jël temps bi jàpp nañ ne jàng bu déggee ñaari xalis fii ñetti toog fii dégg conférence dem fekke ñaar commencé kii di yor wa kii si kim wàcce tubay après loolu doy na manaan masha allah fu ne di wax astaghfirullah di sëgg ko kii di parfum woowu yooyu baax la mais nga foog nga jàpp sa bopp ne boroom xam-xam nga yow anta maghrur yow yaa nax sa bopp dëgg dëgg dëgg xamagoo dara wàccal nag sur terre te xam ne xamagoo dara kon nañu xam ne mbir yi ngal la waay gis nga àddina bi moom l'islam beeg yépp ci yam ñi xamul ñi xamul dara bu ñu tëjoon seen gémmiñ dëkk bi dox waaye nag du seen intérêt ñuy tëj seen gémmiñ ndax ku ci nekk sa bakkan moo lay conduire te képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii dangaa def sa bopp wu fas def sa bopp aw fas waruwaay laxaab sa bopp amoo kenn koy jël jox ko dénk ko laxaab yooyu ngir mu conduire la lu dul sa bakkan ci teeni alkande la lay jëme loolu nag moo bari suñu réew mi de moo bari suñu àddina bii te nag ay dégâts yoo xam ne du yem ca ayu ña ko causé la ñaata bakkan lañ fi éliminé ci noonu yaa subhaanallah kon loolu bokk na ci xadiis yi nga xam ne yu seydina alxasan al basri radiyallahu anhu daal di jële ci seydina Samuratu ibn Jundub ku taroon la nag ci xawaari yooyu moo tax imaam Ibn Sirin doon na wax naan euh, lettre yi nga xam ne moom la Samura ibn Jundub doon bind doomam yi naan xam-xam bu baree baree baree baree ci ne te saxaaba yu euh, taabi'i yu mag jëli ci moom comme ñoom Abu Raja al-Ataridi jële na ci Seydina Samura ibn Jundub ñoom Abu Amir ash-Sha'bi ibn Abi Layla ak ñoom Mutarrif ibn ash-Shikhir ñoom ñépp jële nañu ci Seydina Samura mi moom nag mu ngi génn àddina laata l'an soixante ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah ci kañ la génn àddina dañ cee wuute dafa am ñu ne cinquante-huit l'an la génn àddina am ñu ne déedéet l'an la génn àddina moom Seydina Samura ibn Jundub radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn abdul bar al andalusi ci al mu ne ni mu génne àddina mooy dafa daanu ci benn euh, euh, cin boo xam ne dafa fees ak ndox mu tàng jër mu daanu ci biir cin li euh, moom imaam ibn abdul bar mu ne loolu noonu day dëggal li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon seydina samura ibnu jundub waxaa ak seydina abu hurayra ak seydina abu mahzura ci xadiis yoo xamante ne nii euh, xasanun bi shawaahidi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen masoon wax ñoom ne ki mu ki nga xam ne mooy mucc génn àddina ci yéen ci safara lay nekk mooy ci safara lay génn àddina moo tax moom imaam euh, ibn abdul bar al andalusi radiyallahu taala an rahmatullah ne moom nii loolu noonu muy noonu mu génne àddina ndax ñi yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ñépp muy abu mahzura mooy eh, abu mahzura gis nañ ko bi ñu gis nodd gi bokk na ci ñuy noddal yonent bi alayhi salaatu salaam moom say abu sayna abu mahzura ak sayna abu hurayra ak moom mii am na ci yenn riwaay dañ ñëwoon dix lañu woon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kii njëkk génn àddina ci yéen ci safara lay génn àddina léegi ñoo ñépp génn àddina ba mu des moom moom nag mu génn àddina noonu daldi daanu ci benn euh, cin boo xam ne dafa feesoon dell ak ndox mu tàng jër jër jër jër jër am na euh, ñu ne moom Euh, beneen beneen kii euh, am na beneen riwaay bu ne même bu dee ne boobu dafa am majhul bu ne da doon jaaru da doon jaaru daal di am inattention far xal yi daal di koy lakk yére yi daal di noonu la génn àddina daal di koy lakkaale moom euh, Seydina samora ibnu Jundub mooy li nga xam ne dëggal li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon moom mi nga xam ne mooy as-saadiqul masduuq comme li imaam abdullah ibn mas'ud waxoon kon noonu la génne àddina ñenn ñu ne la cinquante-huit ñenn ne la cinquante-neuf en tout cas avant la soixante la euh, moom seydina samura ibn jundub ci l'an soixante avant l'an soixante ci gàddaay yonent bi kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa